A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Amma ba'du fa yaquulu Allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati Ali Imraan. ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim fiihi aayaatun bayyinaatun maqaamu ibraahiim wa man daxalahu kaana aaminan walillahi ala nnaasi xijjul bayti man istataa'a ilayhi sabiila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin suñu boroom tabaaraka wa di wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom-ñeent fukkeelu laaya bi ak juróom-ñaar mu ne fiihi kon ci màkk googu lay wax ne mooy bakka walla loolu moom nag mu ne màkka goo gële aayaatun kanta màkka màkka lay tekki li nga xam ne mooy comme waa ji fayen bi bu tiimee yax bi yaxu yàpp wi sawaay gis nga noonee muy xëcc yu mooy mooy yuq gi la nekk ci biir yax ga ne mu amee ak man te ay te man koo génne ni nga xam ne noonee la koy génne loolu am nañu ne <laughs> <laughs> tekki voilà léegi loolu bon <laughs> ci ci gàttal voilà fayeen yi moom xam nañ li may wax nii saway am ñeneen ñu ne non dañ ko koo woowee parce que mooy tuuti tuuti gi nga xam ne moom la tuuti ndoxam voilà ndox ma bariwul woon dara waaye gis nga zam-zama fa ne ak yooyu te dafa naqari woon dafa ne woon loo xam ne aziz loo xamante ne nii lu jafee am la léegi nag loolu la am ñu ne non makka mooy comme bakka bële dañoo niroo mooy lan mooy tamukk man fii fiiha day lan day alak képp koo xam ne tooñ nga fa rek mooy ne foo jaar comme niñ gise woon ci gaaya ñoom al ashdaq gaaya moo tax ñoon ñépp la borom bi teg mooy mbugal yu taratar façon al ashdaq yooyu gaa yoo ak ñi nga xamante ne ñoo leen doon jàppale kon nag affaire baa ngi noonu le léegi rawatina ñoom abraha ñoom gis nañ seeni mbir ak la leen daloon ci alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil nooy alam tara ndax gisuloo kay kay fa fa'ala naka la sa boroom def xoolal rek ni nga xam ne noonee la mbugale woon bi ashaabil fiil ña nga xamante ne nii ñoom ñooy waa ñay ya muy Abraha ki gaayam ba nga xamante ne nii ci la ñu ñëw doon kàccoore foofale li nga xamante ne nii moom la leen borom bi tabaraka wa taala daal di teg ci ay mbugal kon daal ci gàttal makkaangoog bakkaangoog walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu ngi noonale mu ne kon fii nekk na ca suuf soo sële te Bakka léegi nag Bakka léegi mu mu des beneen affaire mu mu mu des beneen affaire boo xamante ne nii waa ne Mbakka ak Mbakka est-ce que la même chose la voilà mooy est-ce que loolu c'est la même chose quoi est-ce que benn mbir la am ñu ne noo Makka ak Bakka wuute na. voilà loolu way wax la yoo xamante ne nii nag li gën a dëgër insha allahu taala ngir bañ a gën a guddal fii quoi ndax ndax bon euh, bii weesu daanaka benn laay boobu kese lañ jëloon léegi nag. am ñu ne non bakka bakka bo bi am baa boobu mooy turu bi pakku makka suuf si foofu nga xam ne fa kaaba gi nekk fi kaaba gi nekk loolu mooy bakka loolu benn wax la boo xam ne jële nañ ko ku mel ni mawlaana ibn abbas radiyallahu anhu taalibiin bi ñoom mujaahid rahmatullah alayhi am ñu ne non non bi am baa boobu mooy li nga xam ne moo wër li nga xamante ne nii mooy néeg bi mooy kaaba gi ak makka makka nag mooy li nga xamante ne nii mooy li wër kaaba gi mooy kaaba gi li ko wër loolu mooy bakka kanta makka mooy li ko mooy mooy leneen li ko quoi voilà mooy li wër leneen li loolu jëlee nañ ko ci beneen taalibe bu Ibn Abbas di Ikrima rahmatullahi alayhi léegi moo am beneen wax bu ne non non bakka mooy lii bi rek mooy mooy jàkka ji ak li nga xamante ne mooy néeg bi mooy lu ñu loolu ñu tabax boobu ak jàkka ji enceinte jàkka ji jàkka ji ci boppam léegi nag makka mooy xaram bi yëpp mooy ndax xam nga xaram bi buñ nee makka dañ koo xaramaal foofu suñu bu ñu doon wax yiñ tere fa ci jataay bee weesu loolu du ci biir kaaba gi kese ak ak jàkka jooju de mooy la mooy ville bi dëkk bi voilà dëkk Makka alxaramul makki li nga xam ne moom mooy alxaramul makki foofu noonu yooyu yépp lañ fa tere ah manoo ne man génn naa ci jàkka ji man maa ngi kër diw gis naa ci karabam yi ay picc léegi naa leen rëbb non loolu dañ koo xaramal wala naa dagg garab yi non non loolu lañ lay wax loolu tamit dañ koo xaraamal am ñu ne makka nag mooy xaram bi yépp léegi bakka mag mooy jàkka ji ak li nga xamante ne nii mooy néeg bi ak jàkka ji ak makka nag mooy li nga xam ne mooy li ko wër loolu noonu moom moom am nañu ko wax am nag beneen wax boo xam ne amaana loolu mooy li gën a dëgër que ak makka benn kese la voilà makka ak bakka c'est la chose voilà mooy ay synonyme lañ quoi mooy bii day tekki beneen bi rek comme ni nga xamante ne nii ci arab yi wax nañ la ci wàllu étymologiquement ci seen tur makka fi nga xam ne makka ya mukku ak li nga xam ne bakka loolu tamit wax nañ la ko ci arab voilà lu nekk fa mu jógee jataay bii weesu jarul ñu ci ñëwaat kon nag loolu ginnaaw loolu am ci borom am am yi benn kese la benn la te arab yi des fois dañuy dañuy échanger entre baabeeg maa bi loo miim bi loolu loolu moom lu ñu xam la ci a arab yi waaye daal li mu ci gina a niru insha allahu taala mooy bu ñu bàyyee xel wax ju ñu jële ci mawlaana ibn Abbaas noonu le mooy ne amaana lii mooy li nga xamante ne nii mooy daal denn la mooy bakka bu suñu boroom naan bakka fii nii mooy xaram bi lay wax makka googu lay wax moom lay wax makka nii ko lillaahi alhamdu wal minna suñu boroom nag ne fii nekk na ca te suuf soo sele di makka aayaatun ay mandarga yoo xam ne bayyinaatun yoo xam ne lu leer a leer la yuy wane sañ-sañ kattan ak man-manu borom bi tabaraka wa taala ak màggal gi mu màggal dëkk boo bële maqaamu bokk na ba ca gën a màgg moo tax ñenn ñi ne aayaatun boobu sax bii lañ ci jublu mooy maqaamu ibrahim mooy li nga xamante ne nii mooy maqaamu seydina ibrahim alayhi salaatu salaam loolu nag mooy li nga xamante ne nii ba nga xam ne ci la doon tabax li nga xamante ne nii mooy kaaba gi zaadaha llahu tashrifan wa mooy xeer wa nga xam ne moom la doon taxaw nga xamante ne nii marku tànk yi mooy tànk yi jeexitalu tànk yi ba mu ci taxawee da cee des moom lañ def noo nële foofu nga xam ne dafa susoon xeer woowu ci kaaba gi ba ni nga xam ne ndax da doon gêner nag ñi nga xam ne nit ñi bi ñu ginee bari di wër kaaba gi da leen doon xatal di leen xaw a gêner daal sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu daal di koy indi fi nga xam ne fa la nekk léegi boo gisee kaaba gi loolu ñu tabax noonu noonu mel ni benn poto bu taxaw nii nga xam ne mooy pas poto kese mais am lu nekk ci biir foofu loolu noonu mooy maqaamu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mooy tànkam yi xeer wam doon tabaxe la nga xamante ne mooy kaaba gi fa nga xam ne fa la doon def ay trasam jeex ay jeexital mu ne loolu de mu nga fa di wane li nga xamante ne yu borom bi tabaaraka wa taala xeer woos ni muy ni muy dëgëre nit taxaw ci mu mën a des li nga xam ne mooy te du xeer woo xam ne dañ ko doon door a tabax ndax bu doon lool nga ne ma bon maçon bi buy door a defar dara mu nooy bu ci tegee ay baaraamam sax après dañ ko gis naan non xeer bi nag dootul lool xeer la woo xam ne wu dëgër la woon woo xam ne yu ñëwee bi mu ci taxawee moom ay tànkam da des mooy ne kii trace yi jeexitalu tànk yi ba léegi nii nit ñi mu ngi foofale mu ne maqaamu Ibrahima moom mi nga xam ne kon moom la doon wax moo taxoon ñu la doon wax bi ñuy njëkk càmbali laay yii ne moom dafa lëkk am lëkkaloo bu baax a baax ci li nga xam ne moom la doon wax ne topp leen ne qul sadaqallah fattabi'u topp leen millata Ibrahima hanifa wa ma kaana minal mushrikiin kon suñu boroom ne kon foofu wala nekk maqaamu Ibrahim mu ne wa man daxalahu képp ku ko dugg nag am nañu ne bon aayatun bayyinaat yi mooy yi nekk foofu yépp ay safa marwa kaaba gi yooyu yépp dañoo nekk loo xamante ni nii ci aayatullahi l la yu ay bayyina yu leer yi la kon nag waman daxalahu mu ne képp nag ku fa dugg mooy mooy ca Makka foofale kaana dina nekk amina koo xamante ne nii képp ku fa mësa dugg rek arab yi noonu dañ leen koo xamee woon képp koo xam ne même nit ki nga xam ne moo faatoon bàyyi nit ki sax bu daje woon ak moom ca Kaaba ga doonu ko woon laal ndax xorma gu rëy nga xam ne moom lañ amoon ca Kaaba ga moo tax suñu borom ne wa man daxalahu képp koo xam ne dugg na fa kaana amina mas daa mas di nekk koo xamante ne day nekk ci sécurité nekk ci kóolute kenn du ko fa def lu ko tiitloo mu ne nag lii nag lii am ci borom xam yi ñu ne non attention wa man daxalahu kaana amina dëgg la li nga wax noonu noonu la ma sa demee waaye waman daxalahu kaana amina loolu la benn mbir la loo xamante ne waa usul xam nañ ko bu baax a baax waaye it waa balaaxa mooy li nga xamante ne nii moom la ñuy wax naan lii xabar la waaye yuriidu yu yuriidu bihi al insha mooy ne wax la boo xamante ne yura yuriidu bihi al insha mooy ne xabar la mooy dañuy ba mooy daay mooy bu ma nee xabar mooy li nga xam ne information bu ma nee moodu ñëw na loolu information la information mooy xar mooy lépp loo xam ne man naa cee wax dëgg la wala du dëgg loolu mooy xabaar waaye insha mooy li nga xamante ne nii manuma cee wax dëgg la wala du dëgg comme bu ma nee may ma ndox ku la ne may ma ndox manoo taxaw naan ko waxoo dëgg wala wax nga dëgg doonoonoo voilà <laughs> <coughs> wala ngay laajte mais eh, eh, Issa dem naam yow mënoo ne waa ji waxoo dëgg quoi lu tax nga naan Issa dem na non non non loolu bu may wax sax dañ naan mais kii wér naam wérul kii déggul wolof ah voilà loolu nag du wolof kese français est-ce que Modou est là loolu manuma ci ne non c'est faux et farce faux toi tu es ma ko wax <laughs> loolu mooy insha voilà am nag ci borom xam-xam yi ñu ne lii xabaar la boo xamante ni insha allah mooy ne mooy xabaar lu yonent ba la suñu boroom day wax benn ne lii moo xewoon voilà jublu mooy yéen def leen ko voilà mooy dafa joxe ordre def leen mooy ne man daxalahu képp ku dugg fii ci kaaba gi fii nii ci xaramul ki mooy makka yëpp waxuñu ci kaaba gi noonu rek léegi na ngeen ko fa am kaana aminan mooy fa aminuhu na ngeen ko teg ci li nga xam ne mooy sécurité te loolu wax la joo xam ne alxuraan da koy wax lu baree baree bari voilà <laughs> loolu la léegi nag am ñu ne waa kay nag affaire bi noonu la nag. mooy loolu la de kaman daxalahu kaana amina mu ngi mel ne rek ci aj ji bam ne fala rafata wala fusuqa wala jidaala fil hajj ne aj moom amul waxi wax yu jëm ci wàllu sëy waaye amul waxi kàccoore te amul ay xëccoo ki polémique nekk fi di xuloo ak xëccoo fil hajj ci wàllu aj loolu mooy lan moo yéen bu leen ko def laa tarfasu mooy li nga gis nit ñu ko fay def est-ce que suñu borom day day dàq ne loolu boo demee ci aj ga doo ma sa gis ku xuloo doo sa gis kuy wax wax yu mel noonu doo sa gis ku kàccoore mbir mi waxul loolu mooy liñ ci jublu mooy yéen dama leen digal bu leen fa wax lii bu leen fa wax wax yu jëm ci wàllu sëy bu leen fa wax waxu kàccoore te bu leen fa nekk di xëccoo ka puusanteeka ay sox ak xuloo ak waay yow booba yow attention wallahi yow kaaba gi <laughs> kaaba gi laa ci rus waaye bu dul woon boon ba léegi àgg naa ci sa yeel yi nga naan ko mbo an kaaba gi saa yi sama doole ji rek nga ragal yooyu am na gaa yoo xam ne dañuy dem di xuloo loolu nag la suñu waroon ne loolu bu leen ko fa def kon nag am ñu ne loolu la nag fii nag voilà mu ne man daxalahu kaana amina loolu la ci jublu <clears throat> moo tax lii ah nañ jeexal laay bi après bu desee <laughs> bon ndax waxtu yi day gàtt ah, bu desee bii di ñëw ñu gis masala yu gàtt yoo xam ne ginoon nañ ko leeral te taxawoon ci bu baax ci wàllu ajj bi ñu koy gis ci su siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ku bëgg lu gën a yaatu da ngay dem ci foofule man mu ne waman daxalawu képp ku dugg fii kaana aminan mas day nekk koo xam ne ku nekk ci kóolute la walillahi te borom bi képp la ñeel alan naasi moom de warlu na ci kaw jaam yi loosu jaam yépp nit ñi ko gëm xijjul bayti ñu ajal ko bay bayti muy néegam bii di makka man istata ilayhi sabila képp ku ko man benn yoon wa man kafara ku weddi nag ne man de man naa ne dara laa demul fa sama fii moomu ko gënal fa inna allaha na xam ne borom bi ganiyun moom ku doylu la de anil aalamiina wallil mindeef yi wallahu ta'ala wa wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi